qissatu ghazwatu badrin al kubra di nettali xare badar bu mag bi eh, ñu ngi woon ci masirul fi'atayni awi taaifatayni ila badrin ñu ngi woon ci doxub ñaari kuréel yooyu kuréel bu njëkk bi alayhi salaatu wassalaam daldi koy jiite ñu génne woon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam beneen kuréel bi ala rasihim almal'uunu abu jahlin hishaamin beneen kuréel bi abu jahlin daldi leen jiite ñu jóge woon makka ngir daldi défendre ci seen njëgg waaye Abu Sufyaan ibn Harb gisoon nañ ne mi nga xam ne moom moo leen yónni woon ndaw ne leen demal ngeen alerte nga alerteel ma Quraysh ne leen seen caravane bi seen njëgg bi mu ngi ci danger moom yónni na leen beneen ndaw ginnaaw bi nga xam ne ci la rëcc jaar tafes yónni war leen qays ibn imri qays ala qawli riwaayati al imaam as-saalih ash-shaami mu yónni leen ci waxu riwaaya imaam saalih ash-shaami raxmatullah alayhi ci subulul huda war rashaad mu ne mu leen yónni qays ibn imri qays ngir mu wax ak ñoom waa Quraysh ne leen in kat njëgg nit ñi ñun ñépp buur yàlla daldi nañu leen e, aaral ñoŋal nañu li nga xamante ni mooy njëgg mi waaye gisoon nañ ne Abu Jahl ibn Hisham dafa bañ dane duñu dëpp fenn comme ni ko abu sufiyaan digalee qays mi waaye dinañ dem badar ca teenu badar ya nekk fa ñetti fan rey ci géléem yi dundal nit ñi nusxal xamra ñu daldi ñuy servir sàngara bu ko defee it danseuse yeeg waykat yi daldi ñuy wayal ba amul kenn ci arab yi ku ñu déggati lu dul ne dinañu ragal abaden ba faw foofu lañu yemoon ci kuffaaru qurayshin yi gisoon nañ ne tamit waa banu zuhra ci waxu xalaatu al axnas ibn dëppoon nañu ñibbi ginnaaw ba Qays moomu ñëwee ne leen Abu Sufyaan nee na man ngeen a dëpp ndax la taxoon ngeen génn kat yàlla ñoŋal na waaye gisoon nañ ne Taalib ibn Abi Taalib di grand frère Seydina Ali ibn Abi Taalibin radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom dëpp na ak lenn ci ay nit ci waa Banu Haashim waa Quraysh continué te bi ñuy dem ñoom seen nombre mu ngi woon ci mille wala gisoon nañu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom it ci yoon wi yëg na ne Quraysh eh, génn na ngir dab seen njëgg mi daldi koy aar mu waxtaanoon ceeg saxaabaan yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum seydina Abu Bakrin daldi wax jóg wax lu rafet yonent bi aleyhi salaatu wasalaam déglu keneen muy seydina umar ibn al dal di jóg wax après al-Miqdaad ibn Amrin radiyallahu anil jamii dal di jóg wax waxam ju rëy ja nga xam ne Abdallah ibn Mas'ud neewoon na man moom wax jooju noonu ma fekk al-Miqdaad wax ko man moo ma gënaloon leneen lu ñu ko mën jënde ah, foofu nag lañu yemoon muy loolu almiqdaad wax ginnaaw gi yonent mi aleyhi salaatu wasalaam continuer naan ashiru alayya ayyuhannaas di wax nit ñi naan a ah, sotti jox ma seen xalaat yéen nit ñi ba wàllan saar yi ne a ah, daa mel ni ñun lay wax Seydina Sa'd ibn dal di jóg wax ci seen tur gisoon nañu li nga xam ne moom la waxoon waaye pour àggale euh, wax yi nga xam ne moom la almiqdaad ibn amrin radiyallahu taala anhu daldi wax euh, ne ñun duñ la wax li nga xamante ne nii moom la waa asxaabu muusa wax li Muusa alayhi salaatu wassalaam de juif yi waxoon Seydina Muusa ibn Imraan ne la fa nef ko fadhab anta wa rabbuka fa qaatila inna haahuna qaaciduun ne ñun de duñu la wax loolu waaye dañ lay wax fadhab wala idhab anta wa rabbuka fa qaatila inna ma'akuma muqaatiluun loolu noonu euh, al-Miqdaad radiyallahu moo ko wax waaye lamsaar yi ci seen bopp ñoom ginnaaw gi daldi nañuy wax loolu comme ni nga xamante ni nii noonu la ko imaamu Ahmad ibn Hanbal raxmatullaahi daldi solo ci xadiis boo xam ne bu wér la imaam ahmad daal di koy solo ci musnad bi xadis boo xam ne bu wér la imaam alxaafid ibn kathir ci albidaaya wa nihaaya raxmatullaahi aleyhi mu ne wahaa bi mu indi xadis xadis bii mu ne wa haada al isnaadu thulaasiyun ala sharti saxiix mu ne sanad bii sanadu thulathi la nekk ci chartu as-saxiix muy chart nit ñi nekk ci saxiix yi dañ leen fa fekk xadis boobu imaam ahmad raxmatullah aleyhi dane xaddatanaa ubayda huwa bnu xumaydin an xumaydin at-tawiil imaam ahmad bnu xanbal kon dafa solo ne xaddatanaa nettali nañu ubaydatu sama sëriñ bi ubayda moom nag boo xamul mooy kan pour nga bañ koo jaawale mooy huwa ibnu xumaydin mooy doomu ku ñuy wax xumayd moom mu jële an xumaydin at-tawil mu jële ci xumaydin at-tawil an anasin xumaydin at-tawil boobu jële ci sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anil jami'i annahu qaal moom seydina anas mu ne istashaara nabiyu sallallahu alayhi wasallama maxrajahu ila badr mu ne istashaara moom seydina anas radiyallahu anhu wa ardaah mu ne istashaara daldi nay euh, consulter laaj xalaatu annabiyu kan moo def lool annabiyu sallallahu alayhi wa di yonent mi alayhi salaatu wassalaam daal nay consulter ak xalaatu saxaaba yi radiyallahu anhu mu ne fa ashaara alayhi abu bakrin mu ne bi mu defee lool laaj laaj seen xalaat seyna abu bakrin radiyallahu anhu daal jóg wax ko xalaatam summa lii gisoon nañu détail bi ci xadiisu imaam ibn Isxaaq ah, moom dane fa qaama abu bakrin fa qaala wa ahsan ci riwaay imaam muslim ibn al-Hajjaaj mu ne fa qaama abu fa qaala abu bakrin summa arada an summa qaama Umar fa qaal fa arada an summa qaama al-Miqdaad ibn Amrin continue ci riwaay imaam muslim boobu ne seydna abu bakar radiyallahu anhu daal di jóg wax yonent mi alayhi salaatu wasalaam déglu ko daal di ci keneen muy seydna umar ibn al ginnaaw gi mu tourner ci moom al-miqdaad ibn amrin daal di jóg loolu imaam ibn isxaaq wax na li wax ne dañoo wax loo xam ne lu rafet la fa ahsan ñu daal di rafetal seen wax moom la riwaaye bi dafa junj mu ashaara abu bakrin bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam seen abi seydina abu bakrin ibn abi quxaafa radiyallahu anhuma daldi jóg wax ko avem summa istashaarahum mu laajaat seen abi fa ashaara alayhi umaru seydina umaru ibn alxattaab alfaaruq radiyallahu anhu daldi jóg wax ko avem thumma istashaarahum ginnaaw gi mu daldi leen laajaat seen abi fa qaala ba'dul ansaar lenn ci lamsaar yi wax ne iyaakum yuridu rasulullah yaa ma'shar al ansaar am kenn wala lenn ci lamsaar yi daldi jëli ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laajam gii muy laaj du muhaajiruuna yi la ci jublu directement waaye ñiñ ci jublu dëgg-dëgg mooy al ansaar comme li riwaay imaam ibn Ashaab bi waxoon ne nag wa kaanu ammatu naas ñoom nag ñoo nekkoon presque la totalité des troupes ñoom la woon am na kenn ci ñoom daal di jëli junjoon nañu riwaaye bii ne am na yeneen riwaaye yoo xam ne kenn ci lamsaar yi wala lenn moo ne ñun la yonent bi alayhi salaatu wa jublu gis nañ am na ci yenn riwaaya yi dane seydina Sa'd ibn Mu'adh siddiqul ansaar radiyallahu anhum wa ardaahum mooy ki wax loolu am kon kenn ci waa lansaar yi ne iyaakum ne hé yéen waa lansaar yéen ñii la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam namm dégg yéen la bëgg dégg mu ne fa qaala ba'dul ansaar lenn ci lansaar yi ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam inna la naqulu kama qaalat banu israa'iila li muusaa idhab anta wa rabbuka faqaatilaa innaa haahunaa qaa'iduun nee na leen ci lamsaar yi nag bi ñu leen waxee loolu ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow ndaw yàlla li de ñun duñu la wax comme ni nga xam ne noon la banu israil waxoon li s li muusa di seydina muusa ibn imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wasalaam ne ko woon fadhab demal anta yow wa rabbuka sa borom fa qaatilaa ngeen rayante way dem xeex inna kantaa ñun waa banu israil haahunaa fii ñu toog qaa'iduuna lañuy dëju duñu dem fenn walakin waaye ñun lansaar yi duñu wax lool de liñ lay wax mooy walladi ba'athaka bil haqqi ñu ngi waat ci ki nga xamante ni moo la yónni ci dëgg law darabta akbaadaha ilaa barkil ghimaadi lattaba'naak kenee boo jëloon gëléem yi daal di leen dàq war leen dàq leen ñu jëm fa nga xamante ni mooy barkal ghamaan nekk ghimaadi nekk ca yaman nu mu sori sori lattaba'naak dinañu la topp loolu mooy xadiis bu wér boobu imaam al xaafiz ibn kathir ne moom ala sharti saxiix ci shart bi la nekk kon loolu dañuy gis ne kon lan moo tax ñun riwaay bi mooy finalement que ne waxu al bi moo ko njëkk wax waaye ginnaaw gi lansaar reprendre ko man nga ne jullit ñi ñoom ñépp daal di waxu al-Miqdad akbar mu nekk mujj nekk bu doon tay liñ naan slogan ñoom ñépp waxandoo ko dënkuwu loolu ci noonu nag ngay dégg waxu imaam al-Hafiz ibn ci al ndax imaam al-Hafiz ibn eh, bi nga xamante ne ci la indi wax ji bi nga xam ne ci lay sharaa ci saxiix imaamul Buxaari baabu qissatu ghazwati badrin foofu bi muy xam ne ci lay shara xadiisu seydina euh, ibn mooy ibn Mas'ud bi radiyallahu taala bi ñu tuddoon ci jataay bee weesu ma te ñu tuddoon ko léegi ci début bi mu ne dégg naa ci jële dégg naa ci al-Miqdaad fekke naa ci al-Miqdaad euh, kii boo xamante ne ni taxawaay boo xam ne mu nekkoon man maa ko wax moo mu nekkoon pour man la moo ma gënal lépp lu ñu ko nar a jënd foofu al imaam imaam alxaafis dane wal mahfuuzu an kalaam al mazkuur mooy wax ji ñu tudd naan euh, mooy euh, duñ la wax li waa waa kër Muusa alayhi salaam waxoon idhab anta fa rabbuka fa qaatila mu ne wax jooju li nga xam ne moom la mooy li ñu téye li gën dëgër mooy ne ki ko wax mooy al comme nim nee ci xadiisu albaab bu bunt bi muy shara xadiisu Abdullah ibn Mas'ud boobu euh, loolu tekkiwul ne moom rek ko ko wax mooy ne ci moom la moom moo ko njëkk a wax loolu moom c'est sûr te tamit ci moom la siiwee mais ñeneen ñi ginnaaw yi comme ni ñëwee ci riwaayu imaam Muslim euh, Ahmad bi rahmatullah alayhi ñeneen ñi dañu ko reprendre te loolu mooy li gën dëgër insha allahu taala dafa mujj nekk wax jooju wallahi la naqulu laka kama qaala asxaabu muusa li muusa idhab anta wa rabbuka fa qaatila inna haahuna qaacidun ñoom dañoo mujj loolu nekk li nga xam ne almiqdaad wax ko waa lansaar ñu wax ko jullit ñépp daal di koy nekk loo xam ne ñoo ko waxandoo imma bi lisaanil qaal aw bi bilisaanil xaal aw bilisaanil maqaal su waa ñu waxe kook seen làmmeñ mu leer al-Miqdaad ak lansaar yi yenn yi ko wax wala seen état de toute façon loolu la wax kon foofu nag lañu yemoon muy kon yonent bi aleyhi salaatu kon gis nañ ne ah gise nag laaj na avis waa lansaar yi bu ñu continuer ci xadiisu imaam ibn isxaaq bi nga xam ne ci lañ ne woon boo fàttale ko moo ñu indi woon fii fi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon wax ashiru alayya ayyuhan naas naan jox leen ma seen avis yéen nit ñi ci xadiis boobu ñu ngi woon ci gisoon nañ ne imaam ibn isxaaq moo ko solo woon ci xadiisam bu xasan boobu mu ne di continuer xadis boobu mu ne bi nga xam ne ci la Sa'd ibn Mu'adh daal di jóge wax li mu wax ne ko amaana ñun nga yaakaar yow moom ñun ngay xaar yow yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndax da doon ragal ne waa lamsaari kat comme que ba muy jaayante ñoom ca Aqaba loolu bokku ci woon amaana ñu jàpp ne comme que dañoo génn seen dëkk nag loolu bokkul woon ci li nga xam ne moom lañ jaayante woon ak moom mooy xeex défendre waaye bi imaam Sa'd ibn Mu'adh jógee wax lu dal xalam dalal ko xelam ba pare ne ko ñun inna la suburun fil harb suduqun 'inda al-liqaa la'alla Allaha yuriyaka minna ma tuqirru bihi 'aynuk fasir 'ala barakatillah qaala fa surra rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi qawli Sa'd wa nashata mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ko Saad nee ne ko radiyallahu an ne ko ñun dañu mën a muñ leen ci xeex ñu dëggu bu ñu dajeek noon yi amaana buur yàlla dina la wan ci ñun lu daral sa bët kon nag doxal ci barke borom bi subhaanahu wa taala nee na bi mu waxee lool fa surra rasulullah bi qawli saadin wa nashata léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag waxu Saad jooj daldi koy kontaanloo dal koy sawarloo xadiis boobu nag dafa continue imaam ibn isxaaq kon ci riwaaye boobu mu ne summa qaala yonent bi aleyhi wassalaam dal ginnaaw gi mu ne leen siiru wa abshiru siiru wa abshiru fa inna allaha qad wa'adani ihda at-ta'ifatayni wallahi laka anni al-aana anzuru ila masaari'i al-qawm imaam ibn isxaaq kon ci xadiis boobu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi seydina Sa'd ibn Mu'aaz waxee lool ginnaawam seydina abu bakrin li ko jiitoon seydina abu bakrin waxoon na radiyallahu taala anhu wa ardaah naka noonu seydina Omar ak al-Miqdaad radiyallahu anil jamii seydina Sa'd daal di wax nag dugal mi nga xam ne moo newoon sayyidul ansaar wax nekk porte-parole waa lansaar yonent bi alayhi salaatu wassalaam kontaan ci waxam dina leen nag yéen saxaaba yi nag siiru wëy leen dox leen wa abshiru te bëgg leen fa inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla qad wa'adani dëgg-dëgg de daal dina may dig ihda ta'ifatayni benn ci ñaari kuréel yi ñaari kuréel yooyu moo doon lan ñaari kuréel yooyu benn bi moo doon al-ayr moo doon dëgg mi beneen bi mooy an-nafiir mooy li nga xam ne nag mooy armée Quraysh bi suñu boroom subhaanahu wa taala loolu la dig yonent bi aleyhi salaatu wassalaam këne moom daal na koy euh, dikk ci lenn ci loolu que ne diñ ci teg sa loxo soit ayir bi ngay dajeel muy njëgg mi wala nafiir bi muy li nga xamante ne nii nag ah mooy euh, euh, xeex bi muy waa Quraysh di Abu euh, Jahl ibn kon loolu yonent bi aleyhi salaatu kon ci xadiisu imaam ibn isxaaq bi ba léegi mu ne leen kon siiru dox leen wa abshiru te ngeen bég fa inna allah dëgg-dëgg boor yàlla wa'adanii dig na ma ihda ta'ifatayni benn ci ñaari kuréel yi imma bu yomb bi mooy al-ayr caravane bi awin nafir wala bi nga xam ne nag xeex la wallahi yonent bi alayhi salatu wasalaam ne leen maa ngi wàcc yàlla laka anni mu ngi mel ni man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al aana fii ma maa ngi xool ila masaari al ci li nga xamante ne nii mooy fii fii tëdd fiñ leen di mooy gaa kuffaaru Quraysh ni fiñ leen di fiñ leen di nërmeel bërëb yi ñuy dee yi ñuy tëdd daanu fañ leen di rey mu ngi mel ni man yonent bi alayhi salaatu wasallam maa ngi ciy teg sama bët xam nga wax ji rek moo doon kon moom xam na ban la ko ci bi ko ci yàlla di xam na ko ndax wax jii mu wax mooy kon mbir mi xeex la ndax bu doon ne affaire njëgguma la loolu alal lañ doon yóbbu waaye nee na wallaahi te mooy ki nga xamante ne soxlawul ngiñ moom alayhi salaatu wassalaam laka anni mu ngi mel ni man anzuru maa ngi xool ilaa masaari'il qawm fi nga xamante ne nii euh, moom lañuy tëral gaa bu ñu deewee fa lañ fa nga xam ne fa lañuy daanu dee loolu mooy li nga xam ne lool la leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ginnaaw consultation boobu euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xawante ne nii ci lay dox ñuy continuer utali Badar kon ginnaaw bi ko xabaar bi dikkalee kene waa Quraysh génn nañ kon mbir mi leer na kene mbir mi nag xeex a fi des ndax Abu Abu Sufyaan instant bi àggaguñ Badrin fañ ko doon kare mais yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci waxam ji lañuy xamane moom xamoon na ne ci jamono ji que ne Abu Sufyan rëcc na ndax lan ndax li ne wallahi laka anni al an anzuru ila masari' al mu ngi mel ni maa ngi gis fi nga xam ne moom leen gaa yi la yéeféer yi fi leen di rey ñu tëdd bi nga xamante ne nag ci lay dox moom alayhi salaatu wassalaam mook saxaabaam yi ba àgg ci xarratil wabara ca la ko benn waay daal di dabe comme ni nga xam ne noon la ko imaam muslim ibnul xajjaaj daal di solo moom xadis boobu mu ngi jaar ci imaamu maalik imaam muslim da koo jële ci ñaari riwaaya ndax dane xaddasani zuhayr ibn xarbin qaala xaddasanaa abdurrahmaan ibn mahdi an maalikin haa wa xaddataniihi abu taahiri wallafdu la qaala xaddatanii abdullahi bn wahbin an maalik bni anasin an ilfudayl bni abi abdillah an abdillahi bni niyaarin alaslamiyi an curwata bni zubayri an caaishata zawji nnabiyi sallallahu alayhi wasallam annaha qaalat nooy imaam muslim ci riwaaya ci ñaari càll la yooyu la ko jëlee yépp jaar ci imaamu Maalik imaamu daaril hijrati Maalik ibn Anas radiyallahu di boroom ngir an al-Fudayl ibn Abi Abdillah mu jëlee ko ci al-Fudayl ibn ab ibn Abi Abdillah an Abdillah ibn Niyaar al-Aslami mu jëlee ko di doomi Niyaar al-Aslami an Urwa ibn Zubayr mu jëlee ko ci Seydina Urwa di doomi az-Zubayr radiyallahu anil jamii' an aïshata mu jële ko ci taantaam di sittatuna di sayyidatuna aïsha radiyallahu anha zawji nabi di soxna yonent bi aleyhi salatu wassalaam annaha qaalat kene moom yaa aïsha nee na radiyallahu anha xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qibala badrin mu ne eh, yonent bi aleyhi salatu wassalaam dafa génn jëm Badar mu ne fa lamma kaana bi xarratil wabara adrakahu rajulun qad kaana yuzkaru minhu jur'atun wa najda mu ne ci la ko benn waay bi mu àggee bërëb boo xam ne mu ngi tudd xarratul wabara ci la ko benn waay daldi dabe boo xam ne waaye la xam ne nag dañ doon tudd ci moom ne ku amoon fit la waaye ku amoonu jàmbaar la waaye nag sauf ko waa ji euh, moom kii la quoi mooy mushrik la gëmul yàlla moom bi mu gisee ne yonent mi alayhi salaatu wasalaam mu ngi Badr ci la génn ñëw ne bëgg ànd ci kuréelu yonent bi alayhi salaatu wasalaam contre kuffaaru Quraysh ni bi ko jullit ñi nag gisee mu dab yonent bi aleyhi salaatu foofu ak ni ñu ko xame woon c'était un grand guerrier waajooju mu ne fa farixa asxaabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam xiina ra'aw saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nag daldi kontaan bi nga xamante ne nii ci lañu gis waa ne eh, kii moom bu dee moo bokk ci ñun moom kii moom moom moom mooy ñoo xamante ne moo dafa am personnalité yoo xam ne bu ñu bokkee ci équipe bokk ci kuréel non seulement ñoom seeni talent mais dañuy joxaale cawarte l'ensemble du tout du du groupe loolu dafa am moo tax groupe le dynamisme d'un groupe benn nit mën na ko assurer dynamique bi benn nit mën na ko assurer koo xam ne moom mooy nekk leader gars yi nag Euh, saxaaba yi bi ñu gisee waaj ak waaj yi nga xam ne ni ñu ko xamee ci njàmbaate dëgëru fit mën a xeex nekk un grand kii nag mooy le type de personne qu'il faut à ces de vérité yi nga xam ne nag moment yu jàmbaar loola xoolal nag mooy mel ni nga sumb xeex boo xamante ne ni yow bi ñu ciy dem da jekk rek benn grande puissance yow ngay pays bu pauvre ñëw ne ànd na ak yow je mets à ta disposition ce qu'il faut ci côté armement maa ko yor loolu loolu day gën a galvaniser lu mel moom la nag moo tax mu ne fa farixa asxaabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nag saxaabaa yonente bi alayhi salaatu wa daal di kontaan nag ci ci waa ji ñëw nag bëgg nag bokk ci seen kuréel ah, falamma adrakahu qaala li rasulillah bi mu dabee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci xaratul wabara boobu moom waa jooju qaala mu ne li rasulillah wax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko jiitoo li attabi'aka wa usiba ma'ak mu ñëw ne ko man de dara indiw ma damaa ñëw ngir topp la ngir ànd ak yow loo laale ak ñi nga nar ñi nga nar a xeex këne lu la dal ci xeex bi daal li may dal man damaa ñëw ngir en mooy pour participer ci xeex bi à tes ci say wet ngir jàppale la qaala qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nag salaatu salaam ne ko tu'minu billahi wa rasuli ne ko est-ce que gëm nga yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam qaala waa ji ne ko ah, ah non non man nag gëw ma yàlla gëw yonent bi alayhi salatu wasalaam qaala yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko farji falan astaina bi mushrik ne ko dellul fa nga jóge ak loo am ci doole loo mobiliser loo am xam-xamu xeex man alayhi salatu wasalaam du ma am mushrik man du dimbali koo ab mushrik koo xam ne ak gëmul yàlla du ma ab mécréant du ma dimbali koo moom di xeex ay mécréant eh, sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na qaalat thumma mada waa ji loolu la ko yonente bi alei salatu wasalaam di wax mu ne thumma mada ñu continuer hatta idha kunna bi shajara adrakahu ar ñu continuer jóge foofu ba àgg ci benn garab ah, am waa ji ñëwaat waa ji ñëwaat mooy ba jullit ñi àgg benn yonent mi alayhi salaatu salaam jóge foofu continuer doxam bañ àgg ci benn garab waa ji ñëwaat fa qaala lahu kama qaala awwala mara waxaat ko waxaat yonent mi alayhi salaatu salaam bi mu ko waxoon mooy man damaa ñëw ngir jàppale la yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ndax jullit ndax gëm nga yàlla ak yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne déedéet mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy tontu li mu ko waxoon ne ko man duma dimbalikoo ci mushrik xaala bi mu ko waxee lool nag summa rajaa waa ji demaat fa adrakahu bil bayda waa ji bàyyiwaat ba yonent bi alayhi salaatu salaam dem mu mu ñëwaat fa qaala lahu kama qaala awwala marra mu ñëwaat waxaat yonent bi alayhi salaatu wasallam li mu ko njëkkoon a wax ne ko man damaa ñëw ngir jàppale la yonent bi alayhi salaatu wasallam it daal di koy wax li mu ko waxoon ne ko tu'minu billahi wa rasuli ne ko ndax gëm nga yàlla ak yonentam alayhi salaatu wasallam qaala na'am waa ji ne waaw ba mu waxee noonu nag fa qaala lahu rasulullah fantaliq yonent bi nag alayhi salaatu wasallam door koo wax ah comme que nag léegi nee nga gëm yàlla gëm nga yonent bi alayhi salaatu salaam mën nga ànd ak ñun loolu euh, ñi nga xam ne ñoo def bunt yi ci saxiixu imaam muslim comme imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi loolu waxoon nañu loolu que ne imaam muslim kitaab yi la def comme kitaabul imaan yooyu moo ko def mais baab yi ñu naan baab ak yi noo loolu defu ko moom dañ naan muslim bawwaba kitaabahu walam yu tarji ma mooy ne mooy euh, moom moo def bawwaba foofu doo jël naan euh, par exemple yi mel kitaabul iman baabu nangam baabu nangam yooyu moom defoo alors que bu dee imam al-Bukhari rahmatullah alayhi ñaar yëpp moo ko def day def kitaab bi ba pare daal def baat yi alors que imam Muslim moom kitaab yi rek la def léegi nag shorahul ahadith ñi nga xam ne ñoo ñëw ginnaaw imam Muslim rahmatullah alayhi doon shara téere mu boobu di saxiix bi ñoom ñoo def di def baab yi moo tax day am ay wute ci ñoom mais li ci gën a siiw nag mooy bi imam an-Nawawi rahmatullah def boroom al-Minhaj moo tax dañu def om baabu dafa def baabu karaahatil isti'aana fil ghazwi bi kaafir baabu buntu karaahati sib bañ tere al isti'aana di dimbali ko fil ghazwi ci euh, xeex bi kaafirin ci kéeféer bon lii benn masala la boo xam ne duñu ci attardé wu noonu gis nañ ne kon alayhi salaatu wassalaam kon ci Badar nii laata xare bi moom dafa ne euh, nanguwul li nga xamante ne mooy euh, ndimbalu nit koo xamante ne mi ab yéeféer la loolu euh, benn affaire la waaye te gis nañ ne waa ji dafa ñëw ñaata yoon ñetti yoon ñetti yoon yépp mu ne ko déedéet dellul ndax man duma ba ñaari yoon ba ñetteel bi ci la doora nangu waa ji daal di nekk ki nga xamante ni day participer xeex bi teg loolu ginnaaw bi nga xamante ni ci la d'accord ne moom léegi euh, gëm na yàlla gëm na yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi laaj bi mooy est-ce que ay jullit est-ce jullit mën naa euh, dimbali ci yéeféer ngir non seulement ngir affaire ay ay ay xeex ci yoonu yàlla rek waaye ci lépp loo xamante ne nii Euh, lu jëm ci diine ji wala yooyu wala yi àddinaa dañ naan la loolu euh, dafa am teqantal que ne loolu dina mën a nekk ci bu dee ne euh, assuré wul nañ ne que ne waa du du du nekkul koo xam ne day dem ba ci biir daal dañuy woor loolu benn affaire wala wala waa ji euh, dimbali jullit ñi ba pare après moom mbir mi mu bëgg faa jóge ne pour bu gañee bu ñu gañee wala ñu réussir projet biñ ñu bëgg affaire bi tourne ci que ne moom mooy budul woon moom jullit ñi du ñu am li ñu bu dee yooyu noonu dañ na mooy mën nañoo dimbalikoo ci ñoom te loolu gis nañ ko ci xadiisu hijra bi yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaay euh, gis nañ ni ci xadiisu yaa Aysa boobu radiyallahu anha boobu ñu gisoon bu guddoo ak bi waaye imaam yu ne sàq yi yooyu këni Abdullah ibn Urayqit lan la woon mushrik la min bani diil kaana mushrikan comme li yaa Aysa wax rajulun min bani diil benn waay ci banul diir koo xam ne yéeféer te pourtant même ndax la ndax talent yi mu pourtant mook waa jii di ñëw ci xeex bee mais sauf que waa jii nii mooy c'est la première fois l'islam nar a jàmmarloo ki yéeféer yonent bi alayhi salaatu salaam bëggul benn yoon ñu naan am na yéeféer boo xam ne da cee participer ba moo tax keroog moom bokk na ci ñi tam l'islam gañe non l'islam loolu pourtant ak talent yi am waaye gis nañ ci hijra bi lan la mooy ne abdul abdullah ibn urayqit te pourtant am na ci jullit ñoo xam ne xamoon nañu Medina Seydina Abu Bakr xamoon na Medina li commerçant bu fa doon dem Sham Seydina Uthman Seydina Zubayr ibn al ñooñu noonu Talha ñooñu xamoon nañu waaye jëlul ci ñoom kenn gis mais pourtant ay talaawu ab yéeféer la jël koo xam ne moom la luy moom moo ko yóbbu ba foofu loolu moo tax teqantal la du loo xam dañ naan non non non mooy ne bu dee ne yu mauvaises yëpp daal dinañ dàqu bu boobaa mën nañoo sukkandiku ci ki nga xamante ne ni du yée yéefér la wallahu taala alam ci gàttal léegi kon yonent bi aleyhi salaatu salaam bu ñu ñëwaatee kon fi nga xam ne fa la ñu kon gis nañ ne dëpp na waajooju d'accordul mu ànd ak moom lu dul bi nga xamante ne nii ci la daldi euh, euh, euh, gëme yàlla imaam ibn Isxaaq raxmatullah aley di ñu continuer histoire bi mu ne ginnaaw bi nga xam ne kon ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi consulter saxaaba yi radiyallahu anhum nee na summa irtaxala rasulullah sallallahu aleyhi wasallama min Zafran mu ne ginnaaw bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi jóge foofu daldi continuer dem ba fi nga xamante ne nii mooy bërëb bu ñuy wax Zafran daldi daal daal di jóge Zafran continuer tudd na tur yi nga xamante ne ni mooy fa mu jaar ba fi muy waxe ne nag wa taraka al-hannaana bi yamin wa huwa kasibun kal jabalin azim summa nazala qariban min badrin farakabahu farakiba huwa wa rajulun min asxaabi nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di jóge foofu bàyyi bërëb buñ naan xannaan mu féete ko ndejoor mu ne te xannaan boo xamul fan la mu ne wa huwa kasiibun mu ne benn aw dun la azimun wu rëykal kal jabalil azim aw dun wu rëy la comme montagne wu rëy rëy ginnaaw gi nazala qariban min badrin mu daldi nag agsi fu jege fi nga xamante ni nii mooy badr bi mu àggee foofu imaam ibn isxaaq ne farakiba huwa wa rajulun min asxaabi ci la bàyyi foofu armée bi daal di war moom aleyhi salaatu wassalaam moom ak lenn kenn ci saxaabaami radiyallahu taala anhum wa ardaahum imaam ibn hisham raxmatullaahi nee na arrajulu huwa abu bakrin siddiq radiyallahu taala wa ardaa ibn hisham nee na kooku mu àndal war moom aleyhi salaatu wassalaam bàyyi fa armée bi ngir dem def benn tournée Euh, wër xool position Quraysh wala laaj seeni information mu ne kooku mooy Abu Bakrin Siddiq di Seydina Abu Bakrin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa xadiis boobu nag imaam Ibn euh, sëriñam bi mu ko jëlee ku dëgër la ndax imaam Ibn Isxaaq kama xaddatani Muhammad ibn Yahya ibn Hibbaan dane comme ni nga xamante ne nii ci la Muhammad ibn Yahya daal di man imaam ibn Isxaaq te Muhammad ibn Yahya boobu imaam al-Haafiz Hajar wax na ci at-Taqrib mu ne siqatun faqih mu ne moom siqa ku dëgër la faqih boroom fiq la ku dégg fiq la bokk ci quatrième génération ci tabaqaat yi mu ne min ar ci quatrième génération la boo mooy moom ab yi la euh, moom ci moom la imaam ibn Ishaq waaye riwaaya bi dafa am munqati' ndax lan après moom xamuñu kan moo fa ne mooy ne Muhammad ibn Yahya di sëriñu imaam ibn Ishaq même bu dee ne moom euh, mooy xadiis bi dafa mujj nekk loo xam ne mursal la ndax waxul saxaaba bi nga xam ne ci la ko jële mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon rakiba huwa wa rajulun min asxaabi dafa war moom ak kenn benn góor ci saxaaba mi radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne xatta waqafa ala sheykhin min alarabi fa sa'alahu an quraysh mu ne ci la moom aleyhi salaatu wassalaam daldi war ba àgg mook saxaabaam boobu imaam ibn Hishaam Seydina Abu Bakar la daal di dem ba dajeeg benn paa ci paawu arab yi fa sa'alahu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laaj paa bi an Qurayshin laaj góor gi ne ko bu dee am nga ndax am ngay information ci Quraysh ah, góor gi ne laaj ko ci Quraysh waaye laaju ko information ci Quraysh rek wa an Muhammadin wa ashaabihi laaj ko ci Quraysh ne ko loo xam ci waa Quraysh waay waaye tamit ana laka nga xam ci Muhammad ak saxaabaami radiyallahu anhum pourtant moom ci boppam mooy laaj góor gi lan la góor gi xam ndax xamu góor gi xamuleen xamul ne moom mii mooy alayhi salaatu wassalaam mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam te mooy da doon bëggoon am information passé inaperçu ba góor gi du xam ne moom la ndax ay information lu bëgg a am te nag euh, li waxoon ne nag euh, xeex xeex ay pexe la waaw alxarbu alxarbu xudra mooy teg ay plan ak i pexe la léema ay naxaate la ak yu mel noonu mooy bul fexe ba nit ñi xam ne yow la ndax wóorul te nag Quraysh tamit noonu lay def ku nekk da ngay fexeam information ndax récolte d'information ku lu ko gën a baax la ci xeex presque moo la ma mu la laaj ko loo xam ci waa Quraysh yow góor gi ak loo xam ci Muhammad alayhi salaatu yi wa ma ak lan moo ko jote ci ñoom kuréel yooyu fa qaala cheikh paa bi ne ko ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak seydna abu bakar laa uxbirukumaa xattaa tuxbiraanii mimman antuma ne leen nag man man góor gi duma leen wax dara duma leen lu jox benn information ci li ngeen ma laaj lu dul ne da maa wax yéen fan ngeen jóge fa qaala lahu rasuulullah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko ida axbartana axbarnaak ne ko boo ñu xabaaree de boo ñu waxee li nga xam ci Quraysh ak Muhammad ak saxaabaa bi de ah ñun dinañ la wax ñun fan lañ jóge alayhi wassalaam xaala paa bi ne ko nag adaka bidak ne ko mooy est bu ma la xabaaree bu ma leen xabaaree yéen ñaar di ngeen ma wax fi ngeen jóge yonent bi alei saatu salaam ne ko na am kay xabaar mi rek boo nii xabaar ma lay wax fan lañ jóge qaala cheikh paa bi ne fa innahu balagani anna muhammadan wa asxaabahu xarajoo yawma kada wa kada fa in kaana sadaqa alladi axbarani fa hum alyawma bi makaani kada wa kada lil makaani alladi bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam paa bi nag commencé tontu ne jote jote na ma fa innahu balaghani anna muhammadan man de am naa ci information que ne muhammad mi may laaj de yow yow yow waaj yi yàgg sa waaj yi muhammad mi may laaj wa asxaabu alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaami radiyallahu xaraju man am naa information man góor ñi que génn na yow ma kaza bésu sàngam ak bésu sàngam la génn bés sàngam la génn fa in sadaqa bu dee dëggal na wax na dëgg alladi axbarani ki ma ñettali ne ma jour jour tel génn na Medina de bu dee Yasrib bu dee ne kooku wax na dëgg fa huwa fa humul yawma bi makaani kaza wa kaza mooy bu dee ne ki ma ne woon jour tel génn bu dee wax na dëgg kon nag tey heure bii nii dangaa bëgg a xam fan lañ tollu bërëb sàngam lañ toll te gis nga góor gi bërëb boo mu wax foofu la yonent bi alayhi salaatu wasallam bàyyi saxaabaa bi ñëw dajeek moom di wax di wax ak moom Allahu akbar gis nga gaa yi de ndax dañoo xam nii mooy dañoo xam non seulement distance dëkk yi mais tamit ñaata dox lañ ko mën a dox ak ci fas ak ku gëléem ak yooyu distance bi ak ku génn bés sàngam dëkk sàngam ban bés nga war a àgg bés sàngam bu wax loolu yonent bi alayhi salaatu salaam te xamul la mu ne ko nag beneen côté bi Quraysh wa balaghani anna Qurayshan xaraju yawma kadha wa kadha fa in kaana alladhi akhbarani sadaqani fa hum al-yawma mu ne ko nag kanta jote na ma man góor gi ci information que ne ñoom génn nañ bésu sàngam lañ jóge Makka zaada allahu tashrifan wa góor gi ne bu dee ne ki ma nettali loolu ne ma bés boobu de lañ jóge Makka bu dee ne wax na dëgg bu dee dëggal na ma ci wax jim wax jim ma nettali fa humul yawma kon ne yëgal ne ñoom waa Quraysh de tey bés bii may wax ak yow fii may wax ak yow ñu ngi bërëb sàngam ak bërëb sàngam foo bërëb sàngam lañ nekk te nag bërëb boo mu ne fay nekk exactement fara Quraysh yemoon Allahu akbar léegi nag falamma faraga min xabari ginnaaw bi mu paree nag ci wax bi comme que nee woon na ko azaka bi zak eh, man bala ma leen a nettali ngeen wax fu ngeen jóge ñu ne ko yow nettali ñu d'abord mu ne leen est bu ma leen nettalee di ñoo nettali yonent ma leen sax ne ko wax léegi nag mu pare ne ne leen nag léegi yéen a ci des fa man antuma léegi yéen ñaar ñii fan ngeen jóge fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko nahnu min ma <laughs> ne ko ñun ci ndox lañ jóge nahnu min ma ñun ci ndox lañ jóge thumma sarafa anu ginnaaw gi mu bàyyi ko foofu daal di dem léegi nag paa bi am problème yaqul paa bi naan yaqulu cheikh maa min ma mais lan mooy min ma man fu ma jóge mooy mooy ma mooy ndox man ci ndox ñu ne lañ jóge amin ma il boo xam ne iraq ñaar ñii ma lañ jóge moom day jàpp ne moo tax mu nekk ci dut mais kon ñii comme ñi fi jóge war na sori amin maa ila Iraq ñii dafa mel ni kon maa dëkk boobu Iraq bu sori boobu fa lañ jóge lii nag la ñuy wax tawriya mooy ne yonent bi alei saatu sax wax na ko réellement fi mu jóge mooy buur yàlla moo leen bind min min moom comme li mu wax ci alxuraan moo leen bind yéen nit ñi ci ndox da leen bind min nutfa ci toq mani yu la leen binde boo xam ne da ngeen jóge ci ñi seeni maam sayyidatuna Adam ak sayyidatuna Hawa kon loolu la ko wax mooy ne lii lañuy woowe tawriya tawriya ci balaa la mooy rhétorique arabe mooy ne euh, benn mot benn mot benn expression wala benn mot boo xam ne yow da nga koy utiliser am ki ngay waxal moom daj moom du ci comprendre yow li nga ci jublu directement loolu nag euh, mu ngi mel ni mu ngi mel ni exemple am nañ bii nii nga dajeeg benn waay fekk euh, juste après aj gi période aj gi nga ne ko waa sawaay yow gis naa la gis mu ne ma non dama demoon Makka nga ne ko ah dangaa demoon Makka mu ne ma billaahi Makka laa jóge Makka laa ne woon fan yëpp Makka laa ne waaye kon tey yow kay moom après ñu dem euh, mu dem feneen waa ji doon waa ji ne Makka laa jóge moom mu jàpp ne waa ji mu wax moom moom mu jàpp ne Makkatul Mukarrama ga ñuy aje la fële ca euh, Hijaaz fële ca arab yi foofu boobu ñu xam ta Kaaba ga ne fa waa ji wax moom loolu la jàpp ne foofu la demoon ndekete yoo waaye mbàkk mbàkk njóobeen gii lay wax fii nii lay wax ci Kajoor ma benn dëkk bu nekk Kajoor bu tudd Makka moom foofu la ci jublu loolu mooy tawriya mooy waaye pourtant pourtant euh, mooy benn moolu boo xam ne li muy tekki day bari sauf que première première li nit xel yi dem du foofu du loolu la ci jublu ndax xam nga koo ne man sawaay yi dama laa gëj a waaye damaa demoon màkk fan yi moom automatiquement koo wax li muy xalaat màkk bële alors ko waaye ñu koy wax moom man na cee bañ a jublu loolu moom mu ngi ci jublu beneen màkk. yow nag bu boobaa mënoo ñëw ne waa ji day fen mais mais tawriya tamit mënoo cee dëkk nit mënula topp langage am yépp di tawriya ndax bu boobaa mooy kenn la dul mën da waxal mooy ne mënoo ñëw mooy dinañ ko mën a def ci ay circonstances surtout yoo xam da ngay am looy nëbb bëggoo nit ñi xam ko nga def ko euh, loolu mën naa ne comme nii nii yonent bi alayhi salaam bëggul bu wax ne ko man maay yonent bi alayhi Muhammad ma lay laaj mooy ma ah non gis nga paa yi nga xam ne ni mooy ne Quraysh day dajeeg moom léegi mu jox koy position ci jamono yu mel ak yu mel noonu am looy nëbb loolu man ngaa def tawriya mais nag nit mënula dëkk di ci tawriya tout le temps ndax loolu day def na yow dëgguwoo te doo mën a au final kenn nga dul mën a tee waxtaan ndax tamit waxtaan woo xam ne lépp tawriya loolu kenn ndax bu dee yow loo wax ñu ne la eh, déedéet yow yaa ko waxoon nga ne ah non non non man jubluwuma ci a wax ak yow loolu mooy tawri ah, kon baax na kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal dina ko ñun ci maalin jóge waajane fanaan amin ma ila iraq ndax ma la iraq foofule foofu la jóge imaam ibn Hisham nag nee na Sufyan ad la paa boobu dëkkoon la tuddoon imaam ibn Ishaq rahmatullahi alayhi di continuer ba léegi mu ne summa raja'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila asxaabihi falamma amsa ba'atha Ali ibn Abi Taalib wa Zubayr ibn al-Awwaam wa Sa'd ibn Abi Waqqaas fi nafarin min asxaabihi ila maa'i Badrin yaltamisuuna al-xabara lahu alayhi imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu gisee góor googu paa boobu ba dellu mu delluwaat kon gisoon nañu dafa bàyyi woon arme bi daal di ànd ak yonent Seydina Bakrin radiyallahu anhu ñu war wër foofu ngir ami information daje góor gi ginnaaw bi mu dellu moom lay nettali moom imaam ibn mu ne ginnaaw gi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jóge foofu mook seydna abu bakrin radiyallahu dellu ci saxaabaam yi mu bàyyi woon ginnaaw mu ne fa lamma amsaa bi nga xam ne ci la ngoon jot ba'atha ali ibn abi taalibin bi ngoon gi jotee mu daldi yónni seydna ali ibn abi taalib asadullahi alxaalib radiyallahu wa ardaah mu ne wa zubayr ibn al ak mbokkam moomu moom seydna ali di az-Zubayr ibn al-Awwam ndax seydna ali ak seydna Zubayr lan lañ bokk ñoom mooy bàjjenu seydna ali moo jur seydna az-Zubayr al-Awwam ndax seen waajur yi ñoo Abdul Muttalib ndax seydna ali Abu Talib ibn Abdul Muttalib az-Zubayr Safiya bint Abdul Muttalib a leen jur mooy sa doomu abu abu abdul muttalib bu jigéen moo jur az-zubayr doomu abdul muttalib bu góor di abu taalib moo jur seydina ali radiyallahu anhu kon ay cousin lañu euh, mu ne wa zubayr ibn al-awwam az-zubayr ak seydina ali ñoo radiyallahu anhuma moom la yoon ñoom rek mu ne wa sa'd ibn abi waqqas di sa'd kii moom nekkoon nijaay ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii nafarin ci mbooloo mi ashaabihi ci saxaabaami radiyallahu anhum ñoom la yónni fan la leen yónni mu ne ilaa maa'i badrin ca ndoxu badar ca badr yaltamisuuna lan mooy objectif bi mu ne yaltamisuuna alxabara lahu aley ngir ñu dem foofu daal di ko fay gina saytulaat xabaar yi xam nga ne waxoon nañ la bas bas demoon na ñëw na ñëw nañu mook Adiy ibn Abi Zaghba radiyallahu anhuma euh, joxoon ko information yi ñu déggoon ca ñaari femmes yoo yële doon discuter te ndoxam Badar te Majdi ibn Amr al-Ghifar euh, al-Juhani ne woon fa waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon loon deñ moom ci boppam def na ko ànd ak Seydina Abu Bakar ngir am information mais da doon yónniwaat successivement ñoo xam ne ñooy dem di renouveler seen informations ndax nag boo yéexee information ya nga amoon lañ mu nekk loo xam ne yu yu yu yu day passer aux oubliettes mooy ne yow say in say données day day périmer moo tax doon lool ndeñ bi yónnee ku ñëw wax mu quelque ci mu yónni wat keneen ngir mu dem dina xoolaat ndax est-ce yi ci terrain bi dina changer wu mu yónni nag ñetti ñi ak ci benn mbooloo ci saxaaba yi radiyallahu anhu ngir ñu seetal ko fa làmbal ko fa utal ko fa ay xabaar imaam ibn Isxaaq nag ne kamaa xadiis bii may bëgg wax nag comme ni nga xamante ne noonu la ma ko nettalee Yaziid ibn Ruumaan di sama sëriñ di Yaziid ibn Ruumaan raxmatullah alayhi an Urwata ibn mu jële ko ci Seydina Urwata ibn euh, foofu la riwaaye imaam ibn Isxaaq bi dañuy gis ne mursalun saxiix la muy mursalun saxiix muy boo xamante ne nii mursal la bu wér ndax lan ndax e, ci Urwa radiyallahu taala anhu ci la e, yem e, xadiis boobu nag bu ndax imaamu Ahmad rahmatullah alayhi daal dina koy solo ci qissatu ghazwatu badrin daal dina koy solo moom imaam Ahmad ci sanad boo xam ne imaam Ahmad Shaakir rahmatullah alayhi nee na isnaaduhu saxiix sanadam muy càllalaan bu wér naka noonu imaam alxaafiz ibn kasiir tudd na ko ci albidaaya wa nihaaya mu ne bi mu paree moom imaam alxaafiz ibn kasiir mu ne hàdda siyaaqun xasan mu ne lii de contexte la mooy diñ ko ëndee noonu xasan mooy xadiis bi da la bëgg a wax këni moom bu xasan la imaam Kanta imaam al-Haythami rahmatullah aleyhi ci al-Majma' di Majma'u Zawaa'id mu ne xadiis bii imaam Ibn Isxaaq di wax ni te imaam Ahmad soloo ko mu ne rawaahu Ahmadu imaam Ahmad soloo na ko moom imaam al-Haythami wal Bazzaaru ak imaam al-Bazzaar mu ne wa rijaalu Ahmada rijaalu saxiix gayra Haarisata ibn Mudarrib wa huwa thiqa mu ne. Eh, imaam ahmad daal dina koy solo ak imaam al-Bazzar te góor ñu nekk ci eh, riwaayat imaam ahmad bi mu ne góor ñooñu mooy ñuy fekk ci saxiix bi bam des xaarija di doomi Mudar te kooku mu ne moom siqal mu ne wax yi mu ne na ko noonu eh, loolu la imaam kii tamit wax mu tudd imaam al-Haythami kon loolu la wax waaye imaam at-Tabari daal dina koy solo moom it imaam at-Tabari daal koy solo ci taarixam imaam Ibn Kasir tamit Ibn Kasir indi ko naka noonu ci al-Bidaaya wax nañ ko indi ko tamit ci tafsir bi muy mursal te isnaad bi wax nañ la muy bu Urwa bi bu Hasan la imaam Ibn al tamit indi ko ci axbaarul adkiya boo xam ne daf koo tënk jële ko mu jaar ci yoonu xaarisa biñ la wax léegi mu jógee moom mu jële ko ci seydina ali ibn abi taalib te ci yoon bii nii di xaarisa mu jaar ci seydina ali ibn abi taalib buy imaam ibn al jawzi bi ci boobu la ko imaam al bayhaqi ci yoon boobu la ko soloo ci ad te sanadam sanad bu wér la euh, imaam muslim tamit rahmatullah alayhi daal dinay solo lu gën xadiis bi ci seydna anas boo xam ne moo gën a réussir kon loolu mooy taxriiju xadiis bii nga xam ne moom lañu imaam ibn Isaaq di nettali ci yónni bi nga xam ne moom la seydna rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yónni seydna ali seydna zubayr ibn al ak Sa'd ibn Abi Waqqaas ngir ñu dem Badr ca teen boo bële ci ndox moo mëne daal di ko fay utal ay information léegi nag lan mooy contenu li nga xamante ne nii mooy xadiis euh, yi ñu def taxrij bi pare walillahi alhamdu wal minna loolu nag la ñuy gis ci jataa bii di ñëw inshaa allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin